jotaay bii ñu génn ñu ngi woon fi ñu njëkk a <coughs> gàddaay yi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci jullit ñi gisoon nañu ne <coughs> dafa am wuute diggante li imaam al Buxaari rahimahullah daal di solo jële ko ci Seydina albara ibn azibin radiallahu anhuma mu ne yi nga xam ne moo njëkk a foofu ci ñoom mooy musab ibn umayr musabul xayri ak abdullah ibn ummi maktum mu ne ginnaaw gi ammaar ak bilaal ak saad ibn abi waqaas radiyallahu taala anhuma daal di ciy topp waaye mel imaam ibn Isxaaq rahimahullah moom dane woon wa kaana awwala man haajara min min almuhaajirin min qurayshin min bani maxzuum abu salama ibn abdil asad te ki njëkkoon a gàddaay dem madinatul munawwara ala afdalu salaatu wassalaam ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum moo doon te bokkoon ci waa quraysh bokkoon ci waa banu maxzuum moo doon abu salama ibn abdil asad gisoon nañ nag ni ko imaam al xaafiz ibn xajar ci al fath rahimahullah daal di woon boole ñaari wax yooyu walillahi alhamdu wal tey nag li ñu war a gis mooy ginnaaw bi nga xamante ne nii gis nañ kon ñan ñoo njëkk a gàddaay wala kan moo njëkk a gàddaay kon imaam ibn isxaaq nee nañu abu salama di abu salama ibn abdil asad radiyallahu taala anhu wa arda moom nag ni nga xamante ni noonu la gàddaayi gàddaayam imaam ibn Isxaaq daal dina koy solo eh, moom imaam ibn Isxaaq solo na ko indi na ko ci siira bi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn Hisham rahimahullah daal di indi jële ko ci ci siira bi indi ko jële ko ci e, imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala waaye xadiis <coughs> boobu isnaadam bu saxi bu xasan la imaam ibn isxaaq dane buy nettali kon kon ñu ngi ci naka la saxaaba yi radiallahu taala anhum daldi woon naka lañ gàddaaye ñi nga xam ne ñoom la ci seeni xabaaru gàddaay agsi ci ñun kon imaam ibn isxaaq mu ñuy nettali naka imaam eh, abdullah ibn abu salama bi abdullah ibn abdul asad gàddaay mu ne lamma ajmaa mu ne kii qaala eh, kii imaam ibn isxaaq mu ne fa xaddatani abi isxaaq ibn yasaar an salamata ibni abdillahi ibni umar ibni abi salama an jaddatihi ummi salamata zawji nnabiyi sallallahu alayhi wa sallama annaha qaalat kon imaam ibn isxaaq lool mooy eh, kiiwam mooy càllale mu ne fa xaddatani abi sama baay di isxaaq ibn yasaar moo tax ñu naan ko ibn isxaaq di doomi isxaaq moom isxaaq ibn yasaar la baayam tuddoon moom mu ne sama baay nettali na ma loolu nag Allahu akbar mooy ni mu doone woon ponkal moom nii di imaam Muhammad ibn Isxaaq baayam noonu la ne woon nit koo xam ne tamit moo tax moom ci këru xam-xam la fekke baax moom mii di abu di ibn isxaaq al-Muttalibi kon mu ne nettali na ma sama baay di isxaaq ibn yasaar an salamata ibni abdillah mu jële ci salama di doomi salama boobu di doomi abdillah abdillah boobu di doomi ku ñuy wax omar omar boobu di doomi abu salama omar bi saxaaba la woon moom ci kër yonent bi la màgge fala falañ ko yare muy Omar ibn Abi Salama ginnaaw bi baayam génnee àdduna ba yonent mi alayhi salaatu wasalaam denc Ummu Salama mu ne an jaddatihi mu jële ci maamam bu jigéen di kan Ummu Salama mooy Salama ibn Abdillah ibn Omar ibn Abi Salama moo jële ci maamam bu jigéen di kan ummu salama di yaay ummu salama radiyallahu anha mu préciser ne zawjin nabi nekkoon soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam annaha xaalat mu ne muy nettali kon seenu gàddaay moom ak boroom këram ju njëkk di abu salama ibn abdil asad boo fàttale ko riwaay bii ñu bëgg a gis gisoon nañu ko am na luñ ci gisoon ci ab tënk bi nga xamante ne ci la ñuy def tarjuma seydina abdullah ibn abdil asad di abu salama ca ba nga xam ne ca la jóge woon yasrib ñëwaa xabasha eh, eh, ñëwaat màkka ba mbugali waa màkka yi taraat ci ñoom moom ak Usman ibn Maz'un ba ñuy def tarjumaam waxoon nañ ci ab tënk lii nii ñuy bëgg a wax fii nag mooy bërëbam moo tax fi lay gine yaatoo kon lan la yaay ummu salama radiyallahu anha nettali mu ne lamma ajmaa abu salama alxuruuja ila almadinati raxala lii bai raxala lii baira summa xamalanii aleyhi mu ne moom yaay ummu salama radiyallahu anha mu ne ba nga xamante ni nii ci la sama boroom kër di abu salama radiyallahu taala anhu wa ar anha radiyallahu anhuma wa ardaahuma ci la préparé raxala wala raxala lii ba'iri mooy ci la ma waajale ba'irahu mooy jël euh, nu mu tuddati war waayam dal koy waajalal ngir Euh, tegal ko ci ak teg mooy dañu koy waajal teg ci loo xam ne ki ciy toog day tax mu nooy moo tax kuy war nii kuy war fas wala yooyu dañuy lay tegal loo xam ne surtout bu dee fas wu du fas wu suur walla ndax bu suurul yax yi dalay xaw a escanté te mu nga jaare fa booy liñ naan booy ñu xaw laa dal moo tax dañuy teg lu nooy ngir nga man cee toog mu ne kon raxala lii ba'ira ci la ma defarale waajalal géléemam summa xamalani alayhi ginnaaw gi mu daal di ma yëkkati daal di ma ciy teg wa ja'ala ma'i ibnahu ibni salama ibn abi salama fi xijri mu dal di jël seen doom teg ko ci kaw géléem gi jël doom ji di salama bi nga xam ne moom lañ leen di dàkkale moo tax ñu naan abu salama di ko góor ki ummu salama di ko jigéen ci waaye ummu salama waxoon nañ la hind la tuddoon di doomi zaad rakb euh, Hind ibn Abi Umayya mu ne kon bi nga xamante ne kon noonu la def teg ma ci kaw jël doom ji Salama teg ko ci sama giron liñ naan giron li tubaab naan giron mooy ci kom euh, bu jigéen di nàmpal doomam toog fi mu koy teg noonu ci tànk yi loolu lañu naan giron xijri mu ne mu daal di koy teg foofu fo ci noonu wat mooy mu sës ci moom doom ji summa xaraja yaquudu bi ba'ira moom nag mu fa séenee dox mooy ne ñoom noonu lañ gàddaay waajal na gëléemam jël soxnaam teg ci kaw jël doomam teg ci kanamu doom ji doom yaay ji mel ni ko uuf bi mu toogee ci gëléem gi moom mu téye ci euh, laxaab gi gu gëléem gi téye ci buum yi ngir di ko wommat ilaa ayna ilaa madinati rasulillah alayhi salatu wassalaam mu ne nag bi mu defee lool di dem fa at ra'athu rijaalu bani banil mughira bi nga xamante ne nii ci la ko waa góoru ñi bokk ci waa banul mughira te mooy fi ummu salama bokk radiyallahu anha foofu la bokk mooy seen waa ay mbokki ay mbokkam yu mbokku may mbokkam moom di waa banu Mughira biñ ko gisee moom Abu Salama di yóbbu Ummu Salama ak Salama seen doom gaa yi biñ ko gisee xaamu ilayhi fa xaalu ñim gën a gaawe ñu jóg kay interpeller ko ne ko hé Abu Salama haadihi nafsuka ghalabatna alayha ara'ayta saaxibatana haadihi ala ma natrukuka tasiiru biha fil bilaad ñu ñëw ne ko yee abu salama xoolal sa bakkan sa bopp ngi yow sa bopp noot nga ñu ci sa bopp ba mën a luñ la dara nee nga foo jaar di nga tullantiwaat génnaat suñu dëkk bi comme na nga dem woon xabas léegi nag euh, comme que ñun mën la dara yow léegi nga foog ne yow ñun dinañ la bàyyeeg suñu jigéen bii ñu la may ngay génn nag ngay génn ak moom di dem ak moom di wër dëkk yi di taxawaalu ji di di ut foo dem ak di naan dangay rawale sa dëkk sa sa sa diine alaama natruka tasiru biha natruka tasiru biha fil bida ana ci kaw lan luy ndayu nar la yow nga jàpp ne ñun dinañ la bàyyi daal euh, comme ça facilement ngay wër dëkk yi di wër di di di di naan dangay rawale sa diine hein qaalat yaay Umu Salama di nettali nee na biñ ko waxee ñu daldi euh, boole acte après parole bi bi ñu li ñu wax rek ñu daldi koy jëfe nan lañ ko jëfee fan naza'u xitaam al ba'ir min yadi wa axaduni min ñu daldi koy fekk fi fi muy dox di yóbbu affaire bi di di wommat gëléem gi ñu jàpp ci laxaabu gëléem gi nangu ko mooy armée kii mooro bi ñuy defal ci génn nañu gëléem gi ngir man ko di wombat ñu nangu ko ci loxoom foqar ci ko ba pare jël seen seen seen doom seen mbokk bi yaay ummu salama daal di koy jël ne ko moom yow moom comme que maraluñ la dara yow demal waaye ñun suñu doom moom moom moom du ànd ak yow moom nee na ñu daal di may jël nee na tamit moom muy nettali ne bi xam nga bi ñoom bi ñu defee noonu di waa banul Mughira mu ne wa ghadiba inda dhalika banu Abdil Asad rahtu abi Salama fa qaalu wallahi la natrukubnana indaha id naza'tumuha min saahibina ah comme que affaire fierté la waa kër Abu Salama tamit gis ko affaire tribu la te lii ab affront bu mag la yow seen tribu bi ngay xullee seen clan ñu am koo xam ne seen ku bokk ci seen clan ñu may ko soxna nangu soxna si yéen ngeen di xool du ngeen def dara ak doom ji doom ji mu fa am ñoomit ñu daal di mer biñ gisee loolu ñu daldi ñëw nee na ñoomit ñu ne faqaaloo ñu ne wallahi la natrukum nana indaha id nazatumuha min saaxibina ñoomit waa waa kër ban abu salama ne te ñoom ñi ay kuffaar lañu woon ñaari côté yépp nee mais mais xamiya moo leen dugg mooy affaire fii laa bokk ak ak ak ak ak dañoo laal ñun waa diw ñu jóg ne yéen yéen it dañ leen di laaj ñu ngi wat ci yàlla yéen waa banul Mughira ana ci kaw lan ngeen foog ne ñun nit dinañ leen bàyyeeg suñu doom ji di salama bi nga xam ne suñu waa suñu mbokk mi Abu Salama ko jur léegi nangu ngeen seen jabar doom ji moom moom moom doom bàyyi ja doom ji moom bàyyee ko kii moom ah way d'ailleurs affiliation ci ba affiliation ci bàyyi la ñun léegi yéen jël leen seen soxna jël ngeen nangu leen mais ñun doom ji dañ koy nangu ñeena ñu nekk fa di nangu di di xëccoo fata fata jazabu ibni salama baynahum hatta xala'u yada ñu nekk fa waa banul Mughira jàpp di xëcc jàpp doom ji ne du dem waa banu abdul asad ay mbokkam ne par force dañ koy nangu du gone gi moom kay si fii ni nangu ngeen seen jabar nangu ko ci suñu waa ji même bu dee bokkuñu luñ gëm mais suñu doom moom du dem ñoo koy jël ñu nekk fa di ko xëccoo ñiy jàpp ci loxo bii di xëcc ñiy jàpp fee ñu koy xëccoo ba loxo ba na këllët nag dem daldi daldi poqeeku nag acca waaw xatta xalau yada ñu daal wékki loxo bi nag ay ay ay ponkal yuy xëccoo ab xale boo xam ne xale bu ndaw la nee na ñoom biñ defee lool wan talaka léegi xëccoo nañ ba léegi waa banu abdul asad di mbokki waa abu salama yi nangu nañ doom ji mais biñ koy nangu loxo ba moom moom wékkiiku na euh, ka des ñëli nangu nañ seen waa banu Mughira nangu nañ seen seen seen jigéen di ibn di Umm Salama mu ne nag bi mu demee noonu wan talaqa bihi banu Abdul Asad wa habasani banul Mughira indahum ku nekk jël li nga ah, lan moo ciy pexe wan talaqa zawji Abu Salama ila al Madina moom nag comme que bi manu ci dara nangu nañ soxnaam nangu nañ doomam te kenn la ci manalul dara moom mu ne xaaral ma ñëw dem sama yoon continuer sama yoon teraw maa dëpp ndax man damay rawale sama diine te màkk gi dañ ma fee fitnaal ba bu ma moytuwul seen shirk gi gi gi ma jóge man nañ ma ci dugalaat ndax mbugal yi may teg yéen nga fitnaay diine moom boo demee ci ba amatoo dara loo kii loolu dinañ ci gën ñëw ci wàllu hijra hijra ay question ci wàll bu ñëwee ci hijra yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu hijra dinañ am ay question insha allah yuñ ci leeral bu boobaa kon abu salaama ne wan talaqa yaay umu salama di nettali mu ne wan talaqa zawji sama boroom kër di abu salama moom continuer yoonam dem ilal madina ci dem madinatul munawwara daal di continuer nee moom fa furriqa bayni wa bayna ibni wa bayna zawji mu ne ñu daal di may dépasser di daal di may taqale ak sama doom ak sama borom kër mu lëkku moom yaay Ummu Salama mu ne da nekk saa bu génnee nee na suba gu jot da xëy nekk ci benn bërëb ci biti Makka bu ñuy wax al Abtah nee na falaa doon nekk di jooy di jooy ba ngoon jot ma daal di gé at wala lu ko jege ma koy def xatta marra bi rajulun min bani ammi ahadu bani al fa ra'a maa bii fa raximanii fa qaala li bani al alaa tuxrijuuna haadihi miskiina farraqtum baynaha wa bayna zawjiha wa bayna waladiha nee na laa dëkke at wala lu ko jege suba gu man dëkk ba moom màkka manatuma faa ne saa suba jotee ma génn dem ci biti màkka mooy bërëb bañ ko nangoo woon nekk fa jooy ba doyal jooy bu ngoon jotee mu dellu si nee na benn bés am ku ma romb benn waay boo xam ne benn góor goo xam ne dafa bokk ci ay mbokki euh, ay bayti xam euh, bokk ci waa Banul Mughira di fi mbokk moom yaay Ummu Salama radiyallahu anha nee na mu ne leen bi mu ma gisee mu daldi di faraximan yi mu daal di may yërëm état bi mu ma gis man rek ci nekk ci but bi ci Makka di jooy nii saa ne mu daal di may yërëm mu daal di dem ci seen ñoñ di seen waa clan di waa Banul Mughira seen néeg ne leen yéen alaa tuxrijuuna haadihil miskina mais xanaa mënu ngeen a bàyyi la pauvre la mënu ngeen ko bàyyi mu dem fu mu bëgg a dem ah ngeen tëj ko fii nangu ngeen mu dem ngeen tout le temps mu nar a dëkk ci lii mais bàyyi leen ci farraqtum yéen daldi ngeen tàqali diggante moom ak boroom këram ak diggante moom ak doomam mais trop c'est trop bàyyi leen ko mu dem bàyyi leen ko xaalu xaal mu ne fa xaalu gars yi xaal fa xaalu lii bi leen waa ji yeddee wax leen loolu seen mbokk moomu ah mbokkam yi ko gën jege te daal koy koy woon ne ko ilhaqi bi zawjiki in shi'ti ne ko léegi bi leen waa ji yeddee ñu ne ko léegi mu ñëw ñu ne ko léegi bu la neexee nga dem ci sa boroom kër bu la neexee yaay xool bu la neexee nga dem libéré nañ la léegi kenn téyetuwoo la fi nee na fa radda banu abdil asad ilayya inda dhalika ibni waa bani abdil asad nag biñ gisee loolu ah ñoom it ñu daldi delloo doom doomam ji muy salama miñ doon xëccoo ba foqati loxo ba nag ñu daal biñ gisee lool comme que sede nañu bàyyi nañ ko mu na dellu ca seen waaja ñoom ñu ne kon dans ce mën nañ koo delloo doom ji ndax bu delloo ci suñu waajalay ne léegi kon faradda banu abdil asad ilayya inda dhalika ba foofa ca booba bi lool ñu daal leen delloo delloo ko abu sal euh, salama ki di seen doom moom yaay ummu salama mu ne fartaxaltu radiyallahu anha fartaxal fartaxaltu ba'iri summa axadtu ibnii fa wada'tuhu fi xijri summa xarajtu uriidu zawji bil madina qaalat wa maa ma'i axadun min xalqillaahi xattaa idaa kuntu bit-Tanciim laqiitu Usmaan ibna Talha ibn Abi Talha axaa banii Abdiddaar nee na biñ ma defalee loolu nag ma génn jël sama doon waajal sama war waay sama gëléem gu may war yéeg ci teg sama doom comme ni ma ko tege woon bu njëkk ba uuf ko ci kaw géléem gi ma génn jublu ji sama boroom kër ma nekk madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bul fàtte ñoom ñii boo defee ñu euh, mu waxoon nañ la ne Abu Salama moom imaam ibn Ishaq rahimahullah nee na dafa génn avant bayatul aqaba bu mujj bi ci la gàddaay yi moom dem Madina nga xam ne ba mu doon dem hijra yóbbu ko woon mais naa rawale sama bakkan te boobu yonent bi alayhi salaatu salaam joxaguleen woon ndigal ci lool ndax sax dayeegul woon ak waa Yasrib ba am ak ñoom ay pacte kon mooy yaay Ummu Salama lim ne ma toog après un an lu ko jege mooy ne kon moom man nga ne avant yonent bi alayhi salaatu wasalaam di joxe ndigal ci gàddaay moom ci la demaat ci la dem moom nii fekk boroom këram fekk mu mat un an mooy kon avant muy joxe ndigal ngir gàddaay gu mag gi moom mu dem kon mu ne ma waajal te loolu bokk na ci li koy wane mooy ne mu ne ma fa xarajtu uridu zawji bil madina ma génn bëgg a dem ci sama boroom kër bi nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ndax boobu waxul ne ma dem fekk samay mbokk jullit foofa mais boroom këram daal fala la dem comme nañ demoon Éthiopie moom mu toppaat ci nee te bi may dem ànduma kenn ci mbindeefu yàlla yi amul kenn ku yàlla bind ko ma àndal lu dul doomam jooju ak waruwaayam boobu mu yor nee na ba ni may àggee ak Tan'im nekk benn bërëb bu nekk foofu euh, ci Makka noon ci biti nga xam ne entre màkka ak Sarif la nekk muy foofu noonu ci biti màkka mu ne laqiitu falaa dajeek Usmaan ibn Talha di Usmaan di doomi Talha Talha di doomi Abi Talha di mbokki Bani Abdiddaar Usmaan ibn Talha bi radiyallahu moom e, mujj na tuub ca Fathu Makka ñoom ñii di ñoom Usmaan mooy ñi nga xam ne ñoom radiyallahu ñoo doon yor caabi Kaaba gi ñoo ko doon yor moom la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ubbee Màkka mu woo ko daldi koy delloo loolu delloo ko caabi jooju nga xam ne ñoom ñoo ko yoroon ak ñoom Shayba ak ñooñu di mbokkam yooyu ñoom banu Shayba ñoom ñoo ko doon yor yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu foogoon ne dañuy ñàkk lépp ndax ñoom ñi ko xeex def ko lu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi ba ubbi kaaba gi ba mu naan leen lan ngeen yaakaar laa leen di def ñu naan ko yow de mbokk mu baax nga di doomi mbokk mu baax moom foogoon na ne moom nekku fa woon sax ndax ruusoon na fa nekkati yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jël caabi kaaba gi ginnaaw bi ko kenn ci waa banu Hashim radiyallahu anhu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jëlal kaaba gi tamit caabi kaaba gi nga jox ko waa banu Hashim yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne déedéet ayna Usmaan ibn Talha ana Usmaan ibn Talha ñu ne ko ñu dem seeti ko ba indi ko mu ne ko jëlal seen caabee ngoog caabi kaaba gi ci yéen seeni loxo la ma sa nekk ci seeni maam ba léegi kenn du ko jël ci yéen ku dul ab tooñkat Allahu akbar loolu mooy amaanu dëgg Allahu akbar gaa yoo xam ne lu ne lañ la def nga jël lool ñoom ñoom seen bakkan lañ foogoon ne sax dañ koy éliminer ray leen waaye honneur yañ yoroon sax nga daal di leen koy delloo bu agsee foofu dinañ ko gën a leeral insha allah mooy Usman ibn Talha bii la nee na moom laa dajeel nekk mbokk waa Bani Abdiddar bi ma dajeeg moom mu ne ma foofu ci at-Tan'im mu ne ma ilaa ayna yaa yaa bint ya banata abi Umayya mu ne ko waa yow doomi abi umayya waxoon naa la ne abu salama ummu salama hind bint abi umayya la tudd abi umayya bii lañ ginoon a xam ci zaadul rakk bi ki nga xam ne mooy yóbbal euh, convoi yi moo leen di yoral seen yóbbal ci voyage yi ndax ku mu masa àndal voyage danaan la doo dépenser dara li war ci voyage bi yépp bu doon tey dañ naan sa argent de poche ak sa billet retour sa billet yépp paas oto bi ñu dugg paas mooy comme ñu jëloon benn njaga jóge wala benn bus jóge Dakar di dem Casamance moom ku bokk ak moom oto oto bi yëpp mooy fay bu doon quarante personnes soixante personnes lépp mooy fay te tamit boo yi ngeen di taxaw di jënd sërica sëricaay ñépp moo koy jënd moom noonu la meloon di baayam fil juudi wal karam di Abu Umayya bi di bàyyu euh, ummu salama mu ne ko radiyallahu anha mu ne ko mais yow foo jëm yow doomi doom ju jigéenu abu umayya foo jëm foo jëm nii nee na ma ne ko uridu zawji bil madina dama sama boroom kër laay dem fekki madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu salaam mu ne ko awama maaki ahad mu ne ko àndoo kenn yow rek kay dem nii ma la gise ngay dem Madina yow rek ak yoon wi ni mu guddeeg wóoradi gi mu wóoradi yow rek a ànd mu ne ko waaw mu ne ko qultu ma ma'i ahadun illa allah wa ibni hada mu ne ko ma ne ko ànduma kenn ku dul borom bi subhaanahu wa daal laa àndal ak sama doom jii nii Allahu mooy taxta riaayatillah mu ngi ci protection wu yàlla nga xam ne mi nga xam ne laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama moom yàlla mi nga xam ne dara dara dara du ko nëbb lu nekk ci asamaan wala suuf amul dara loo xam ne da koy nëbb uh-uh. moo tax mu ne moom laa àndal wabb nii ak sama doom jii nga gis ma teg ko sama kaw haadaa di salama mii ah! Seydina Usmaan ibn Talha radiyallahu anhu temps yi nag fa qaala mu ne wallahi maa laki min matrak maa ngi wàcc yàlla ne duma la bàyyi nga dem yow rek ah lii dafa wóor mu ngi mel ni xoolal euh, fan laa la comme nga ne waa ji euh, xam nga léegi sax sécurité ba am na fu mu bari mais yow Euh, dëkk yoo xam ne mooy dafa am insécurité yenn zone yi nga war a am benn jigéen kese ak doomam cundum ne dañuy traverser ay ab désert boo xam ne ay mais bu mooywul ay fani fani fan dina ko def ci yoon wi dix jours mbaa mbaa lu ko lu ko jege wala ay juróomi fan wala lu ko ëpp wala lu ko jege ci yoon wi dina ko def door a àggi te affaire bi mooy wóoru la parce que agresseur addukal bi amoon naa gisoon nañ ba ñuy gis xifaar waa xifaar nga xam ne ñoom dañoo amoon technique de sàcc boo xam ne noonu lañ doon def di dépouiller ujaaj yi mais ñi leen gën garaaw mooy waa kër Adi ibn Hatim euh, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu comme ni ñu ko fi waxe woon mais moom ñoom seen waa clan tribu bi mais ñooñu dañ leen a xamawoon ak ay agresseur prompt àll bi lañuy dugg ku ñu dajeel nga dara gars yi dépouiller dépouiller la imaginer nag ak jigéen rek te boobu bul fàtte ne arab yi dañ doon def ay rapt di jàpp nit ñi di leen defi jàmm mooy man ngaa dajeeg ñu la jàpp def la jaam yaag sa doom ji nga yor mu ne ko déet lii wóorul wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Usmaan de maa la ki matrak du ma la bàyyi nga dem rek dinaa la gunge léegi fa axada bi xitaamil ba'ir mu daal di jàpp ci goj gi mooy ci kii bi goj sax kii teen la mooy ci laxaabu euh, euh, euh, gëléem gi fantalaqa ma'i yahwi bii ànd ak moom di dem da jàpp ci gëléem gi di dox fan lañ jëm mu ne ñu jëm madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam jubloog man foofu moom yaay ummu salama mu ne fa wallahi maa saxibtu rajulan min al arabi qattu ara annahu kaana akrama mu ne maa ngi wàcc ci yàlla ne masuma ànd ak benn góor ci araab yi mukk mukk man ma gis ne masumaa ànd ak ku gën tedd Usmaan ibn Talha boobu ndax bi ñu àndee ci voyage bi kaana ida balagha al manzila anaaxa bii nekk saa bu masoon a àgg ci benn daluwaay comme foo xam ne daw dox nañ benn trajet nag ba war a noppalu mooy bu doon tey dañ naan air yi ndax loolu kenn du ko def deux jours ah Makka euh, non ak désert beeg poussière yeeg buñ demee ba sonn ba war a noppaleku ndax day may pause yu bari ci fan yu bari nee na bu day yësal géléem gi bu ko yësalee bala maa wàcc moom day ar day dem yoonam day dem ba sori istaxara an nii day sori xool feneen xatta ida nazaltu istaxara bi ba'iri fa xatta an bu ma wàccee ba dem fi ma war a nekk moom mu daal ñëw jël gëléem gi daldi di koy yeew bu ko defee daldi koy toppatoo yeew ko summa qayyadahu fi shajar jàpp gëléem gi waajal de dindi lim ci war a dindi mooy bagage yi daldi di koy yeew ci benn garab nee na summa tanaha ila ci fattaja tahtaha bu demee nag garab gam ko yeew moo gëléem gi ñooy bokk fu ñu nekk mu tëdd ci suufu garab gi sori sori leen moom ak doomam fattaja tahtaha mu nelaw ci suuf mu ne fa ida rawaaxu qaama ila baciiri fa qaddamahu fa raxalahu thumma staxara anni bu suba jotee bañ war a tegwaat ci yoon wi mu daldi waajalaat géléem gi tegaat ci bagage yi yóbbu daldi koy tër yóbbu ko yësal géléem gi daldi wane ginnaaw daal di dem mooy dem ci benn bërëb xaw a sori tuuti ngir moom mu yéeg ak doom bi bu yéegee bu bu ko tegee nag bay dem danaan ko lépp pare na irkab yi yéegal moom mu daal di dem yoonam mooy sori ngir bañu gis awraay kenn xoolal rek Allahu akbar Allahu akbar xoola fitra gi ñu amee woon rek fitratallahi allati ay kuffaar yu mag lañ woon jamono yi moom mii tuubul woon kaana min kuffaari Quraysh mais xoolal xoolal yi nga xam ne makaarim yi ne woon ci ñoom muy yoo xamante ne nii nit noonu lay mel imagineel bu doon tey yow tey nga xam ne gars yi luñ defalu faam rek bëgg koo wanne bëgg ciy jaare doxaan wala jaare ci ute sàcc ci plaisir xoolal ci te kat gëmuloon naada dara ay xërëm la gëmoon ñoom hubala ki laat la gëmoon de waaye xool awra ju ko lewul doonu ko woon def mu arrière te gëléem gi ne ko man ngaa yëg dem yoonam bu paree fa ida rakibtu fastawaytu ala ba'iri ata fa axada bi xitaamihi bu ma toogee nag ci gëléem gi ba toog ci normalement ba jub ci lay dóor a ñëwee jàppaat ci laxaabu géléem gi daal di dem yi dalay fàttali la Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ba mu àndeek ndaw sax doomu Seydina Shuayb bu ya rad ju jigéen jë alayhimu salaam mais waxu ko sama baay dalay woo ngir neexal la fay la ci le fait nga daldi ñuy naan dalal utal ñu ndox mais bi muy dem li nettali yuy wax ànduñu lungu ko comme bu doon tey wala toog yoo naan ko mais kon yow yow gi dëkk bi nga dëkk di sàcc buur ut buntu ngir après jaare fa bu doon tey moom laaj téléphone ak lépp ngay laaj lépp jaare ko ci ndimbal gi après bu ko defee nga mën nga nga man faa jaar eh, waxul lool toogu fa ubbiwu waxtaan waaye dañ ne da koy jox ay xeer ne ko man maa jiitu bu ma waree jàdd nga sànni gauche bu ma waree jàdd gauche nga jël benn xeer sànni gauche ma xam ne damaa war a jàdd wow xoolal bu ma waree jàdd droite nga sànni droite ma xam ne droite laa war a jaar ba ni ñu àgge yu bu doon tey eh, miss tey foofu dafa de kon tey côté yi nga kii yaa ah, ngay évoluer yaa ah. jàpp na nag ñu ngi ci dara c'est yambar la alors que xoolal kii noonu la def nga xam ne ay qualité loo xam ne mais moo amoon tamit dëkk ba ceddo yu noonu la ceddo yu nii lañ meloon ceddo yu nii lañ meloon mooy ne dañu àndoon ak li nga xam ne mooy ak muru ak mbañ gàcce mbañum rus dañ koo amoon ay léegi lépp lañu fëlan ñoo seen télé ak seen film yu bon yi tax na gaa yépp nan lañuy aborder rek lañ jàng ndax loolu rek lañ leen di tegal fii fu damu la l'amour rek ñu ne ci rek di dem seen yoon mais kii noonu la def te gëmul woon dara mais yow nan ngay gëme di xoole kii nga xam ne jamono ji gëmul woon yàlla gën la jikko yow loolu war nañ ko seeta boyal say bët rek lu la neex def ah ah qul lil min absaarihim yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yu góor yi ñuy daldi sag di seenum xef loolu nag moo nii ak ci télé bi yem ak ci journal bi ak ci këyit gi nga yor soleil beeg yooyu ñoo yema voilà amul fii la dagane fii la xaraame bu dee dama koy gis nii en face mais bu dee tele garaawul wala bu dee lépp ci yem lépp nga gis ne jaahiliya gële dañul woon ñu nekk ñoo xam ne dañoo amoon ay qualité ay mbañum rus seenu mbañum rus teggeekul woon qualité yu bari moo tax yonent mi alayhi salaatu wassalaam lan la innama bu'ithu li utammima saalihal axlaaq mooy ne dañ maa yónni ngir ma daal di mottali makaarimul axlaaq ak wajja teddaa ngay jikko yi ndax bu nga fa woon lu mottali kay raasul woon jamono joo xam ne ñun moom illaa man rahimallah affaire bi yépp raas raas kon nii ñii lañ meloon kon noonu la doon def mu ne bu ma yéegee ba nekk ba jublu ci toog bu baax mu ne ma mu daldi ñëw daldi jël euh, téye buumu géléem gi fa qaadanii xatta yanzila bii falam yazal yasna'u dhalika bii xatta aqdamani al madina nee na noonu la ñu nekk trajet bi yépp te ay fan la laa la wax noonu la doon def moom Usman ibn Talha radiyallahu anhu noonu la doon def ak moom di def ak moom noonu ba nee na dama ni muy agsee man madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne fa lamma nadara ila qaryati bani amr ibn awf bi quba qaala zawjuki fi hadhihi al qarya wa kaana abu salamata biha nazilan fadxuliha ala barakatillah allahu akbar mu ne moom kon noonu la def ak moom ci trajet bi yëpp ba ñu àgg madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nee na bi ñu agsee ak bi fi mu bi ñu agsee nag mu gis mooy boo agsee ci dëkk nga xam ne boo jógee ci àll bi di ñëw mooy kër yi ngay njëkk a gis gis kër yu njëkk yi bu dee village ngay gis kii kii sàkket yi walla ca kaw nga xam ni fii ab dëkk la walla ay mur nga gis muy commencer di feeñ nee bi ñëwee ba gis waa daluwaayu këru mooy dëkk waa bani Amr ibn Awf nekk Quba foofu la ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moom ngay jëkk a jot boo jógee Makka di ñëw Madina mooy Quba euh, radi euh, euh, dëkk boobu nee na bi mu àggee foofu ba ñuy gis nag dëkk bi xaala mu ne ko moom Usmaan ibn Talha radiyallahu anhu te jamono yi tuubagu woon mu ne mu ne ko zawjuki sa boroom kër yow de di doomi Abi Umayya ne ko sa boroom kër ci dëkk bii ngay séen nii ñuy gis fa la nekk mu ne moom yaay Ummu Salama ne Abu Salama foofu la daloon xoolal gis nga ni ñu informé wu mooy ne moom yéefër la bu nekk Makka mais euh, Abu Salama mi demoon gàddaay un an ngi wala lu ko jege ñoom yi xam na moom moom fan la Abu Salama ne mooy yaxit bam nekk xam na fan ci ban quartier ak ban la nekk moo tax meera bi agsee mu ne ma inna zawjuki sa boroom kër de fii la nekk fii hadhihi al mu ngi ci dëkk bii ngay gis nii di ngay njëkk a jot moom fii la ne ne ko nag fadxuliha duggal dëkk bi ala barakatillah ci barke dugg ko ak barke bi yàlla yàlla na barke boroom bi ànd ak yow allahu akbar allahu akbar maa ajmalahu min qawl ana lu ko gën a rafet ci wax boo xamee ne waa ji yéeféer xoolal jaahiliyatul boobu rek ñun wuuteeg suñu jaahiliya gi fadxuliha dugg ko duggal dëkk bi ala barakatillah ci barket borom bi subhaanahu wa taala nekku fa ko waa xam naa rendez-vous kii comme waaw boo fi jaaratee rek bu ma fi jaaratee rek wax ma sa bu doon tey jox ma sa numéro wala sa lool ba numéro sax laa la ma def ma ñëwati wala boo kiiwee wala jëlal sa bos comme ça boo ji di déedéet lan la def summan sarafa raaji'an bi mu ko waxee lool sa borom kër fii la nekk dugg ko ci barkeb yàlla noonu loolu la mujjee dëpp ak moom dëpp dellu moom summan sarafa raaji'an ilaa Makka mu daal di dëpp delluwaat dëkkam Makka nga mu jóge woon moo tax moom yaay sala abu yaay umm salama naan doon wax naan maa aalamu ahla baytin fil islaami asaabahum maa asaaba ala abi salama wa maa ra'aytu saaxiban qattu kaana akrama min Usmaan ibn Talha moo tax moom eh, Abu Salama radiyallahu taala euh, yaay ummu salama radiyallahu anha doon na wax naan man de masumaa gis benn kër ci këru lislaam yi benn njaboot ci njabooti jullit ñi ñoo xam ne ñoo daj ci ay musiba ngir seen diine lu toll ni li waa kër abu salama daj waa kër abu salama demoon nañ Éthiopie ñu ñëwaat te bi ñëwaatee waxoon nañ la euh, Abu Taalib daal di koy yiir bi Abu Taalib génne àddina dumay metti mu doon waaj a delluwaat Éthiopie far dégg ne am na douze personnes ci lu waa Yasrib yu dajeeg yonent bi alayhi salaatu gëm ko ba dellu mu daal di dem foofu ñu nangu soxnaam ci kanamam ak doomam mu continuer ak trajet bi ni mettee moo tax mu doon wax lool mu ne waaye wamaara ay tumasumaa gis saaxiban ab àndandoo xattu ku lay accompagner ci voyage koo xam ne mukk masumaa gis ku gën a tedd Usmaan ibn bi radiyallahu taala anhu wa arda ah, kon loolu mooy gàddaayu kan di yaay umm abu salama bopp ak umm salama radiyallahu taala an ali salama an ali abi salama léegi kon kan moo ci tegu imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala mu ne summa kaana awwala man qadimaha min almuhaajiriin ba'da abi salama aamir ibn rabi'a xaliifu bani adiy ibn ka'bin ma'ahu imra'atuhu layla bintu abi xasma ibn ghaanim ibn abdillah ibn awf ibn ubayd ibn adiy ibn ka'b imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu ne ginnaaw Abu Salama bi nga xam ne moo njëkk dem gàddaay yonent euh, euh, Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne ki nga xamante ne moo ci tegu euh, ginnaaw Abu Salama mu ne ginnaaw ki njëkk ku daldi dem gàddaay ginnaaw Abu Salama mooy Aamir ibn Rabi'a di amir ibn rabia nekkoon aliyewu waa bani adiy ibn kambin ànd ak soxnaam di layla bint abi hasma ibn ghanim ibn abdillah ibn awf ibn ubayd ibn adiy ibn kamb amir ibn rabia bii boo fàttale ko gisoon nañu kon moom mooy ki nga xam ne mooy deuxième que imaam ibn ishaq wax kon moom dañuy def tarjumaam door continuer moom mu ngi tuddoon Aamir ibn Rabi'a ibn Ka'b ibn Malik ibn Malik ibn Rabi'a ibn Aamir ibn Sa'd ibn Abdillah ibn Rufayda ibn Anz ibn Wa'il al-Anzi moom euh, am na nag ñu ne ca euh, waasoom euh, du lii am na beneen wax que ne du lii nii mooy fi nga xam ne fa la bokk euh, moom mii di Amir ibn Rabi'a boo fàttale ko gisoon nañ ko bi ñuy gis bi nga xamante ne ci lañ doon wax ci wàllu ñi demoon gàddaayi Habasha ca cinquième année ba moom Amir ibn Rabi'a bi moom la soxnaam di bint Abi Hasma di Layla bint Abi xasma ba nga xamante ni ci lay génn ñuy waajal ngir dem xabasa ngir rawale seen diine ba leen yonent bi salaatu wassalaam waxee dem leen Xabasha ndax kat inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad ndax kat am na fa buur boo xam ne kenn du tooñ fa moom fekk waa Quraysh doon leen teg min shatta anwa'il azab ci ay mboo xeetu yu wuute bi nga xam ne ci lañuy waajal ñoom ñi ci doon dem ci jullit ñi ba soxnaam Layla bint Abi Hasma radiyallahu anha di nettali euh, mu ne di Umm Abdillah Euh, mu ne dañu waajal moom ak boroom këmam amir ba ñu teg seen waruwaay yépp ba mu ba ñu nekk ci di xaar moom amir mu daal di dem am lu mu doon seeti lu mu doon lijjanti bala ñoo dem mu ne Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di koy romb ne ko ilaa ayna ya umma abdillah ne ko ana fan nga jëm yow fan ngeen jëm fan mooy destination bi yow yi yow yaayi abdillah mu ne ko ñun dañuy dem ci suufu si yàlla ci ba yéena ñu xatal fii ba fi ñu dëkk ba mënuñu fee jaamu yàlla dañuy dem foo xamante ni nii dinañ fa jaamu yàlla te duñu ragal dara nee na ba nga xam ne ci lañu pare Seydina Omar déglu ko am pare di dem wan ko ginnaaw ne leen ne ko saxibakumullah yal na buur yàlla ànd ak yéen amir bii nii moom moo nekkoon jëkkëram jooju moom moo ñëwoon bi bi mu ñibbis bi mu ah, lijjantee li muy lijjanti ba agsi eh, soxnaam si di ummu eh, abdullah ne ko raw law ra'ayta umar ibn al-khattab anifan boo gisoon ne umar ibn al-khattab mu ngi taxaw fii léegi la fi jóge bi nga demee di lijjanti li ngay lijjanti mu naan ma Euh, ma nee na may nee na mu nettali ko li wax ba pare ne ko gis naa ne riqatan lam akun araha min mu ne gisal naa ko ak nooy aku woyof goo xam ne aku yërmande goo xam ne tooy bu xolam tooy pour ñun ñi nga xam ne lañuy néewal doole fii ndax dañoo gëm yàlla loo xam ne masuma koo gis ci moom lu jiitu tey moom mii di Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu moo ne ko woon ndax yow dangaa dangaa dangaa yaakaar est ce que dangaa am nga yow dangaa am yaakaar que ni Omar moomu dina tuub ki ñu gisoon sànq waxul sax turam mu ne ko ndax yow dangaa am yaakaar ki nga gisoon sànq dina tuub mu ne ko waawoo loolu dalaa am yaakaar ndax ni ma ko gisee mu ne ko laa yuslimu Omar ibn laa yuslimu alladhi ra'ayti xatta yuslima ximaarul xataabi mu ne ko maa ngi wàcc yàlla ne ki nga gis sànq nii jaarul sax ci turam ndax mere gum ko mere ndax Seydina Omar radiyallahu anhu temps yooyu nga xam ne tuubaguloon bugal yu tar yi ci mu ne mu ne ko wallahi maa ngi wàcc yàlla ne laa yuslimu du tuub mukk di dugg ci l'islam alladhi ra'ayta ki nga fi gis sànq xattaa lulul yuslima mu dugg ci lislaam ximaarul xattaabi mbaamu baayam di xattaab walla wax ji ni ñànge <laughs> Allahu akbar loolu lañ ne e, mooy porte ak tamit safaayu tarut mbugal gi leen Seydina Omar doon teg radiyallahu anhu ba ni nga xam ne noonu wax ji sax day wane mere wu ñu ko mere woon ndax ak xasaawam ak ni dëgëre woon seen kaw di leen mbugal mu ne ko kooku du tuub mukk fekk mbaamu baayam alxataab xataab ci boppam mbaamam mbaamam il faut mbaamam dugg ci l'islam ngir doomam di Umar mi ngi may wax daal dugg ci l'islam moom mii la woon ni Amir ibn Rabi'a moom bokkoon na ci ñi nga xam ne bokk ci njëkk a tuub <laughs> radiyallahu anhu daal di demoon Habasha noonu noonu la waajale woon dem moom ak soxnaam soosu di Layla bint abi xasma xasma radiyallahu taala anha wa ardaaha ginnaaw gi moom dañu dellusi si ca ba ñu déggee wax ja ñu dellu si ba gàddaay ji jotaatee nag ci la gàddaay bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxe ndigal ne nañ dem Madina dem leen foofu ndax buur yàlla defal na leen fa ay mbokk ak foo xam ne di ngeen fa mën a dal jaamu yàlla ci jàmm moom ci la génn de Euh, Amir ibn Rabi'a loolu moo tax imaam ibn Ishaq bokk nag ci ñu njëkk a génn ci kaw waxu imaam ibn Ishaq nee na moom mooy ki njëkk a génn dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam gàddaay ba'da Abi Salama ginnaaw Abu Salama ibn Abdil Asad radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom nag euh, dafa nekkoon. allié wu waa banu adi ginnaaw gi moom mu nekkoon mooy euh, moom amir bi nekkoon allié wu alxataab mi nga xam ne avant l'islam alxataab mi juróon Seydina Omar da moom mooy alliance yooyu ñu doon dugg bu léeg-léeg ñëw foo xam ne yow xam nga ci wax nañ la al anzi anz waa waa ñii al ñoom bo waa anz nekkuñu ñoo xam ne Makka lañ dëkkoon moo tax boo fa ñëwee ci taw loolu moo doon dox ci tribu yooyu mooy il faut nga dugg ci protection wala nga am alliance ak kenn ci ñoom lool moo tax moom ginnaaw gi mu nekkoon waajuru Seydina Omar moom moo nekkoon moom la amaloon alliance euh, moom nag kon di euh, nu mu tudd Amir ibn Abi Rabi'a bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu kon noonu la gàddaay bokk kon ci deuxième ki njëkk gàddaay fekke na badar waaye tamit fekke na xeex yi nga xamante ne nii ñoo ñëw ci ginnaaw badar ndaw jaloore gu rëy mook yonent bi alayhi salaatu wa ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nag euh, di Amir ibn Rabi'a radiyallahu taala wa arda ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn àddina moom ci xilaafaay seydina umar ibn al radiyallahu moo yoroon drapeau bi ñuy dem fële Syrie ngir ubbi Syrie bi nga xam ne ci la euh, euh, euh, ki nekk Abu Ubayda Amir ibn al radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la ubbi baytul maqdis ñoom ñu ne duñu capituler lu dul ñoom daal li ñuy nangu accords yi mooy na Seydina Omar seen xalifa bi ñëw daal di defak ñun kii euh, alliance euh, kii boog ñun ay accords yi mooy yi nga xam ne de capitulation yi moom lu ñëw euh, léegi moom moo yoroon drapeau Seydina Omar ibn al-Khattab bi Amir di eh, eh, amir bi ibn abi rabia bi nga xamante ni nag ci la ginnaaw xilaafu seydna omar xilaafu seydna uthman ibn affan radiallahu anhu moom seydna uthman bu doon dem aj yu bari moom la doon bàyyi foofale mu nekk ki nga xam ne mooy assurer intérim bi bu ma soon a dem di aji màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman Ah, imaam ibn Saad mu ne moom nag dane amir bi am nañu naan ko amir ibn al ndax al-Xattaab da ko lan da ko euh, euh, euh, doomoo woon muy bàyyu Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala wa ardaa kon moom Seydina Usmaan ibn Affaan da ko doon wax muy jiite intérim bi assurer intérim bi bu doon dem fële ci euh, aj ga moom euh, Amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag da doon bari ku bari woon nu mu doon jaamu yàlla la bari lu mu doon julli guddi moom nii di Seydina Amir ibn Rabi'a euh, bi nga xamante ne nii ci lañu faat Seydina Usmaan ibn euh, mu ko fekkoon moom di Amir ibn Rabi'a bi mu ne euh, daa am ku ko ñëwal di ko wax mbir mi di ko indil xabaar bi fekk dafa fanaane woon doon julli guddi am ku ñëwal ne ko ñaanal yàlla mu daldi lay musal ci fitna ji nga xam ne moo dal jullit ñi jamono yii nee mu daal di jóg mu daldi jóg ci guddi gi julli ñaan yàlla ne mu musal ko ci foofu noonu ci guddi googu noonu ci la woppe waaye laata subay jot mu daldi génn àddina moom laata muy génn fa mu doon jullee noon doon jaamu yàlla ci guddi gi ñaan yàlla di koy euh, musal ci fitna googu fa la génn àddina moom muy koo xamante ne muy ci manqabaam yi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaamu Maalik daldi solo mu daldi génn àddina noonu noonu ci ñaan googu mu ñaan yàlla daal di koy musal fitna yi mu gis dafam ko ñaane fala ko fala tawete ci saase daal di génn àddina moom seydina euh, amir ibn rabia musab ibn euh, zubayr yi mu ne moom mu ngi génn àddina l'an 32 bi après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, radiyallahu taala anhu waaye tamit moom am na tamit ñu ko tudd ne après loolu la gina euh, la génn àddina mooy après ginn sori l'an 32 ginnaaw gi fa la génn àddina mooy entre 30 dem daal ba ay 35 dem ay 37 moom fa la génn àddina ci fitna yooyu noonu bi nga xamante ne nii euh, ci lañu faat Seydina Omar biñ ko faatee sax la génn àddina ay fan après ci la ko kooku dikkal wax ko ko ne ko mu ñaan yàlla mu daal di koy musal ci fitne bi mu ñaan ko fa mu ko ñaani génn àddina euh, am na nag yeneen wax yoo xam ne wax nañ pour date kañ la génn àddina yeneen wax yu bokkul ak yii kon moom noonu la génn àddina moom foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa kon kooku mooy ki nga xam ne moom la imaam ibn Isxaaq rahimahullah ne mooy ki topp ki njëkk gàddaay ginnaaw kan ginnaaw seydina Abu Salama ibn Abdil Asad léegi kan moo ci topp après ñooñu lañuy gis incha ci jotaay bii di ñëw